خير دين billahi min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla jul seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baalu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen bi weeri koor gi tàmbulee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom-ñaar ni leen ko waxe woon ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokk sëriñ Mouhamadou Kama caw bàyyikoo ba Louga ci kër sëriñ Abbas sàll di foo xamante ne ay boroomi xam-xam yàgg nañ fa bawoo ñëw teewe jataay bii ngir ànd kook ñun ñu ràññee ci sëriñ Lamine Sall mu bokk ak ñun jotaay bi dul benn yoon du ñaar yoon kon sëriñ Mouhamad Kama Saw moomu sëriñ Mouhamad Kama Thiaw moomu moom la ñu dalal fii jataay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb boo xamante ne bu am solo la muy at-tawassul baynal mujjizina wal mani'in mooy ñaan ci barkeb diw diggante ñi nga xamante ne ñoo koy daganal ak ñi nga xamante ne ñoo koy aaye kon euh, ngir njëkkante waxtu rek dañuy xamle tuuti rek ci ay yëngutoom su ko defee door ko jox kàddu gi mu tàmbulee njàngum alxuraanu karimam foofu ci kër Serigne Abbas Sall ci Louga waaye nag àggalee ko fële ca Kébémer ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi la ñëwaat foofu ci kër Serigne Abbas Sall ci institut boobu nga xamante ne moo fi nekk muy institut bi nekk muy muy maadul islam al ali bi nekk Louga foofee la jàngee ci cycle primaire am fa la ko defee naka noonu al i'dadiya muy enseignement moyen fa la ko defee ba tey as-sanawiya muy enseignement secondaire tamit ba tey foofu la ko defee ginnaaw bi la ko yàlla baaxee mu bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen a tànn ñu war a bokk ci ñi jàngale ci école yi gouvernement bi ñu ginnaaw bi mu defee formation ba noppi ñu affecté ko ci département Kébémer mu jàngale foofu lu man ñeenti at waaye nag bëgg gu bëgg xam-xam ak yokk bëgg gu mu bëgg yokk xam-xamam tax mu bawaat fii ci Sénégal dem fële ca al imarat al arabia al muttahida muy émirats arabes unis euh, dem ci benn dëkk bu ñuy wax Sharixa ci benn université bu ñuy wax jamiatul xaasimiya foofee la nekk di jàng ba fi ñuy wax yéen mi ngi continuer am njàngam foofu noonu ngir am diplôme yi nga xamante ne moo gën a kawe. kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu dalal fii tey ci jataay bi mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bi mu wax léegi muy at tawassul baynal mujjizina wal mani'in muy ñaan ci barkeb diw ñi nga xamante ne da ci am ñoo xamante ne dañ koy daganal am ñoo xamante ne dañ koy aaye xaj na nag kenn ku nekk fa nga sukkandiku ba tax nga wax wala ngay wax incha allah loolu danañ ci andil ak jii nii kon ci njàlbeen rek danañu xamal bu ñu waxee ñaan ci barkeeg diw loolu mooy lan danañu ko xamal euh, ci bu noppee ci loolu tamit euh, xeeti xeeti tawasul yi maanaam xeeti yi nga xamante ne moo am ci tawasul incha allah dana ko indi andi yi nga xamante ne borom xam-xam yi bokk nañ juboo ci ne loolu moom lu ñu lu ñu mën a def la ak yi nga xamante ne wuute nañ ci ndax mën nañ ko def wala mu ñu ko def su noppee ci loolu nag danañu andil gis-gisu suñu sëriñ si ci ñaan ci barkeb diw incha allah kon euh, ci tënk rek noonu la waxtaan wi fas yéene doxee incha allah ñu fàttali rek ne suba ci ajjuma ji sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Basirou Antañang la ñuy fas yéene dalal fii jataay bi rek. mu ànd ak ñu ci al islaam wa xurriya muy islaam ak moom sa bopp. bu dee ci gaaw bi incha allah fas yéen na ànd ak sëriñ Mohamed Diouf ci gox yeeg goxaan yi muy acte trois euh, bu dee ci dibéer ji incha allah médecin Mouhamadou Moustapha Diop di médecin chef fële ca dépa fële ca Thiès incha allah la ñuy fas yéen a dalal ci fagaru moo gën faju bu dee ci altine ji sëriñ Mouhamadou Mourtada Mbacké Ndiogu la ñuy àndal ci alxitma fi tariqatil muridiyya bu dee ci talaata ji incha allah sëriñ Hamzatu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad la ñuy fas yéene àndal kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Kama Saw sëriñ Mouhamadou Kama Thiaw ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim الحمد لله واجب الوجود والصلاة والسلام على واسطة عقد الوجود والوسيلة العظمى لوصول الخير إلى كل موجود سيدنا محمد نبي الرحمة وإمام الهدى عليه وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومغاوير الوغى salawaatu rabbi wa salaamu wa radiya allahu taala an saadatina suufiya atibbaai alqulubi wa usaati alafida man saduqa fihim qawlu alqaa'il qawmun udulun falam tadlim shari'atahum haqiqatun wa hiya minha lubbu murtaadi hum yunhiduuna axad taqsiiri himmatuhu ila dura qimmati alcalya bi irshaadi شهود منة مولانا على فرح به شعارهم في كل ما نادي قد أحسنوا جد سير نحو ربهم بالقلب والروح لا من سير أجسادي mbokki jullit yu tedd yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaare Eh, di leen ndokkeel ci weer tedd wii ñu nekk di am mbégte ak kontante xol lool ci teew ci jotaay yu mel ni waaye teew ci barab bu sell bi eh, teew ci jotaay yu sell yi eh, di nuyu di ziyaar ki nga xam ne moom mooy kilifa ak ëtt bii ñu nekk muy sëriñ Abbas Mbàkke yàlla na saa boroom guddal fanam te yokk ak wéram te bàyyil ñu ko fi ba ca kanam kanam di jaal tamit di ñaanal sunu maam ji nga xam ne moo fi jóge bu yàggul muy sëriñ Cheikh Khady Mbàkke yàlla na yàlla yokki leeram ca barab ba mu nekk yàlla dolli ay mayam foofa yàlla taas ñu ci barkeem di nuyu nag eh, mbooleem mu asasul wafaa bi xuquuqil imaan ji nga xam ne ñoom ñoo ñu baaxe dalal ñu ci barab bi ah, di ca jiital rek sunu buntu ca loola wala sunu bunt ci dëkk bi yépp muy sëriñ Ahmadu yàlla yàlla yàggal taxawaayam ñoo ngi am kontante lool ci ñu boole ñu ci xéewal gu mel nii xéewalug ñuy jàngat lenn ci suñ dundin jàngat lenn ci suñuy gëm-gëm jàngat lenn ci suñuy suñuy doxalin nan lañ koy méngalee ak diine gannaaw nuyoo boobu nag ñu wax ne bokk na ci li gën a am fayda li gën a am solo ci àdduna mooy ñuy tëkk tànk tënk ay jotaay yu mel nii ngir xamle yenn gisin yi nga xam ne moom moo xew ci àdduna ak ñun sunu sëriñ si nga xam ne ñoo ñu yar wan gis-gis lañu am ci gisin yu bees yooyu di am thème bii nga xam ne moom la ñuy waxtaane nag dafa su ma ko mënoon a misaal damay wax ne moom mooy fondement bi nga xam ne li nga xam ne moom la ñuy wax xarakatu tajdidil wahaabi si loolu la soso dafa am kilifa gu ñuy wax cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab moom mi ngi du mi ngi mi ngi mi ngi dëkk ca Najd fële ci Arabie saoudite moom nag moom moo jiite woon lii nga xam ne moom la ñuy tuddee léeg-léeg nga gis ku koy tuddee alwahabiya wala mu tudd alsalafiya wala mu tudd ansaaru sunna almuhammadiya wala mu tudd ibadurahman wala mu tudd ak lu mën tudd la ko jiital moom mooy doxalinu kilifa googa ñun suñ seetloo nag kilifa googu bi muy jóg lan la fekk ba loola yëngal ko muy jóg loolu mooy sunu thème bi ñuy waxtaane tey eh, soo doon liir rek maa ngi ñaan ku ko mën a fexe am mu am ko dafa am benn téere bu tudd rawdatul afkaari wal afham li murtaadi xaalil imaam eh, benn bindkat bu ñuy wax a cheikh Xuseyn ibn Gannaam moom moo ko moom moo moom cheikh Muhammad la mu moom moom moom mooy bind dundam ak nam ak ak jëfandikoom ak lan moo ko tax a jóg ak lan la def ak jeexit yi nga xam ne moom la def yépp ak dundam yépp waa jooju moom moo ko bind tuddee ko rawdatul afkaari wal rawdatul afkaari wal afham li murtaadi xaalil imam mu gën a siiw ci taarixu najd wala am nu ko tuddee taarixu ibnu gannaam e, téere boobu boo ko liiree moom moo lay wax lan moo tax daawa bi cheikh Mouhamad jiite lan moo tax mu jóg ak lan la fekk nit ñi di def dafa am benn fasl boo xam ne moom laa ci soxla mooy fi muy waxee ne xaalul muslimina qubayla qiyaami cheikh bi daawa maanaam nit ñi naka lañ meloon laata sëriñ bi di jóg di woote léegi foofu boo boo fay liir da ngay gis ne day wax day day wane ne nit ñi dañoo nekkoon ci ay xabru di ñaan ci barke xabru yooye nit ñu baax ñooña wala ñuy ñëw di di di tawasul ci borom xabru yooye loola sëriñ bi gis ne lii ak réer la ak bidaala léegi te li may def mooy woote moo tax mu mu jóg woote loola ne li ngeen def kéeféer la shirk lay doon léegi nag nanguwu leen koo shirk beneen faslu ba topp ci faslu bi mooy alxazawaat moom nanguwu leen koo def damay ma ma xeex ak ñoom alxazawaat rey ay milliards nit millions yi nit ci ne lan ci ne dañuy tawassul ci ci nit ñu baax ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo faatu ñi nga xam ne dañoo am maqaama ci seen borom ñi nga xam ne dañoo am manzila ci yàlla ñun ñuy ñaan ci barke ñooña loola nag moom ci gis ginam ci gis-gisam mu gis ne loola ak réer la léegi nag mu sumb xare mooy daawa bi nga xam ne mooy dox ba léegi ba léegi yaa ngi gis ay xabru ñuy màbbal ala ci lan ci ban asaas ne loolu shirk la te buñ ko bàyyee dañuy bàyyi nit ci réer te réer dees ko fee war a jëlee loolu moo indi lii liy dox nii lii lii nii nga xam ne Tombouctou da ngay gis ñuy ñuy ñuy màbbal ay xabru ak feneen ak feneen ak feneen ak feneen maanaam ñun dañoo mënul ci ñun dara léegi nag li ñuy def mooy foofu fo fu ñu gisee nit ñi dajaloo ci benn xabru ñu ne nit ñi dañoo dañuy bokkaale ñu dutee ñu ubbaadul qubuur ñu dutee ñu leneen leneen loolu boo koy xool da ngay gis ne kon cosaanal woote bi tawassul la woon kon nag koy kon nag tey wax lan mooy tawassul ak lan moo koy wéral ak lan mooy li wér ci tawassul ak lan mooy li wérul loolu day nekk lu ama am solo ndax suñ ci dëgëree ba affaire bi leer naa ñi dañuy xam ne kon asaasu daawa bi njuumte la woon léegi moom foofu nag téere bi boo ko liir léeg-léeg ree jàpp ndax léeg-léeg day wax muslimun kaafiruun muslimun bu ko waxee mooy ñi nangoo ànd ak moom kaafiruun mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne ñun ñoo bañ day tawasul ba tey nag di dox dafay am lu ñuy tuddee théorie ak pratique dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy bind affaire bi di wax ne affaire bi araam na ku gis xabru na nga ko màbbal ku gis nangam ñooñu ñooy munafiroon yi léegi nag am na ñuy pratiquer loolu ñiy dox yor seeni peel ak kii di di sulli nit ñi ak di gas ak di ak di màbbal ay ko ñoo nekk ci pratique bi théorie nag ña ko yor moo tàmbalee ci ibnu taymiya nag rahmatullahi alayhi cheikhul islam ibnu taymiya moo njëkk a ci loolu léegi nag euh, cheikh mouhamad ibnu abdul wahab rahmatullahi alayhi mu jël gëm-gëm yooyu nga xam ne moo nekkoon ci cheikhul islam ibnu taymiya mu daat koy gëm-gëmoo nag di doxal loolu nag di ko pratiquer loolu day ñëw ba da koy gis ci seen bind nii euh, kilifa gu ñuy wax Abu Bakr al-Jazairi moom mu bind téere bu ñuy wax aqidatul mu'min aqidatul mu'min boo ko xoolee da cay wax ne inna duaa alsalihina walistigaasata bihim waltawassula bijaahihim lam yakun fi diini illahi qurbatan wala amalan saaliha bal kaana shirkan fi ibadati illahi muharraman يخرج فاعله من الدين ويوجب له الخلود في جهنم loolu mi ngi ko wax ci téere bu ñuy wax aqidatul mu'min page 143 wax ne ñaan ci barke nit ñu baax ñi musta nekk jëf ju baax léegi li mu nekk rek mooy dafa nekk ak caaxaan akuk bokkaale goo xam ne yàlla da ko araamal képp ku ko dekk da lay ci diine ji yamul foofu waaye nag day nga sax ci jahannam yow wala iyaadu billah kon moom noonu la jàppee eh, tawassul te loolu moom li mu jëlee ci ay ci ay sëriñam léeg-léeg da gis keneen ku gën a ëppal loolu daal ne nag kii tawassul mook abu jahal ñoo yam wala abu jahal moo ko ëpp tawxiid loolu day nekk mbir mu leeru mbir mu reelu tuuti dafa am benn téere bu ñu wax kayfa nafhamu tawxiid benn téere bu tudd kayfa nafhamu tawxiid Muhammad Ahmad Bashmil moom moo ko bind dafay wax ne ajibun wa garib أن يكون أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا لله وأخلص إيمانا به من المسلمين الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين ويستشفعون بهم إلى الله تعالى mu ne dafa yéeme lool dem ba ak abu lahab di la ëpp liimaan te ñoom ñoo ëpp liimaan jullit ñi nga xam ne ñooy tawasul ñooy ñaan ci barke gaa yu baax yi moo xam yonent lay doon moo xam ku baax lay doon moo xam malaaka moo xam ku mat doon waaye nit kuy ñaan ci koo xam ne ku ñu bind rek abu jahlin moo la ëpp lan moo la ëpp liimaan ëpp la tawxiid léegi nag loola boo ko jëlee jël ne sunu sëriñ si ñun ca Cheikh Omar xaali Amar Fall ca Maba Jaxu ca Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Alhaaji Malick Abdallah Niass Kawlax sëriñ Abbas Sall Cheikh eh, Ibrahima Niass Cheikh Mouhamed Ahmad Khalifa Miqdaad Seck maanaam ñoo ñépp ak ñun ak ñun ak ñun taalibe yi dañuy tawasul ci yonent bi léegi buñ boolee ñun sunu sëriñ liñ doon def ak li waa ji wax ne moom day loola day day tax nit dugg safara te bàkkaar la wala shirk la léegi ñun sunu sëriñ si ñoo nekk ci shirk walla boog wax ji moo wérul kon jar nañu dugg ci biir mawdu bi nag wax lan mooy tawasul ak lan mooy ak ban gis-gisin lañ ci am ak yan xadis moom moo koy wéral noonu la ñuy duggee ci mawduu bi wax ne euh, masala moo gis ci masalay lislaam yi dafay seetlikoo ñaari xaaj dafa am masala yoo xam ne dafa am lu ñuy tudde istifaaf madhab yi masala mi euh, giir gu nekk walla ngir mu nekk daf cay am ab xalaat boppam waaye ngir la ngir gu taxaw la am xalaat boppam ci masala mi beneen ngir am ci beneen xalaat su fekkoon dañoo ñëw ci euh, fanaano tabiyitu siyaam maanaam nga koor da bala boo koy yéene da koy fanaanoo loolu am na ngir yu taxaw daan ne loolu da koy fanaanoo mooy ra'yu jumhur am ñeneen ñoo xam ne comme ra'yu Abu Hanifa ak Zahir dañuy wax ne maanaam man nga koo bañ a fanaanoo mën ngaa yéene koor ci bëccëg kon ngir mu taxaw la ak yeneen ngir yu taxaw léegi nag est-ce que sunu masala mii dafa am istifaaf mazhab yi maanaam dafa am ngir yu taxaw wax ne tawasul dafa dagan am yeneen ngir yu taxaw ne daganul est-ce que noonu la demee déedéet waaye li am mooy jullit ñëpp su may mën a wax su fekkee ne maanaam du ma jum lool damay wax ne jullit ñëpp dañoo gëm ne tawasul dees ko war dañ koy def ci yonent bi loolu mashru' jaiz amul benn problème am ñenn ci borom xam-xam yi borom xam-xam yi adduna bi ulamaul umma ñoo xam ne ñu naw seen xam-xam lañ ñu jàmbaar lañu kii waaye ñoom ñu gis ne tawassul kenn du ko def te dafa araam te yonent bi diglewu ko te ku ko def da am bakka léegi nag ñun ñun ñi taxaw ñun ñooy mbooloom jullit ñi ñun kan lañuy ñuy jàkkaarool benn benn ti jullit wala benn benn ti borom xam-xam pour seen wax jooju ñu wax ne maanaam euh, tawassul deesu ko def ci ab yonent ak ku mënti doon léegi tawasul ci boppam boo koy xool téere boo dem ci téere luxa yi da wax ne tawasul mooy tawassul mooy eh, shay'un yutawassalu bihi ila shay dara nga jël ko pour àgg ci dara la ngay jël pour mu àggale la ca la nga jëm loolu lay tuddee wasiila maanaam sama wax ji li ma jël mu nekk sama wasila pour ku nekk di ko dégg mooy micro bi bi may ñëw li ma jël muy wasila pour mu àgg si Daaru Muxti mooy oto maanaam loola mooy wasila ci lugal arabiya loola di wasila nag ci alquran ak ci xadis sunna nabawiya moom mooy tawasul ba tey moom mooy wasila ba tey mooy dara joo xam ne dang koy def ñaan yàlla ci dara jooja ne yàlla ci dara ji yàlla nga ma ci may nangam ak nangam kon la ngay sàkku muy nangam ak nangam yaa ngi ko bëgg ci dara ji dara jooju nga xam ne moom nga teg nag pour àgg ci la nga bëgg loolu lay tuddee wasila kon léegi nag loolu lay tuddee mafhum mafhum mooy déggin bi am ci baat bi léegi nag mu des lan misdaaq maanaam lan la ñuy jël teg ko mu nekk wasila loolu nag l'islam moo koy moo koy tracé maanaam lislaam mooy wax ne nàngam ji wasila la wala nangam ji du wasila wala nangam ji dafa araam nit di ko def wasila wala nangam ji moo dagan léegi nag yàlla lislaam wax ne yii mooy wasila yu dagan bu fekkee ci wàllu ñaan précisément ci loolu lañuy wax dañ dañ naan wasila yi nga xam ne moom lañuy ñuy jël di ko ñaanee wala moyen yi ñuy ñaanee li ñuy sukkandiku di ñaan ci barkeem loolu ñaari xaaj la ci borom xam-xam yi dafa am yoo xam ne ñépp dañ cee dëppoo yooyu lay jiital am yoo xam ne nag wuute da cee am te wuute bi mooy li ma la waxoon sànq ay nit la muqaabil ñu baree bari mu maanaam jàkkaarloog adduna bi yëpp dafa am ñetti wasila ñetti jumtukaay yoo xam ne dees koy ñaane wala deesi ñaan ci barke yooya yooye ba ci jiit mooy asmaullahi alxusna turu yàlla yu màgg yi kooku wasila la pour ñuy ñaan kon nit warut taxaw daan ne lu tax mënoo wax rek ne yàlla may ma nangam déet waaye yàlla jàngalewul loolu yàlla lim jàngale mooy jëlal sama tur nga ñaan ma ci yàlla subhanahu wa taala mooy wax ci alquran ne walillahi al asmaul husna yàlla mooy borom tur yu sell yi yàlla sa tur yu yooya da koo def ngir ñu xam la ci wala ñu naw la ci wala ñu koy jàng wala ñu koy def nan mune ne fad'uuhu biha di leen ma ci woo di ma ci ñaan kon boo amee soxla jëlal ci turu yàlla yi nga wax yàlla maa ngi lay ñaan ci sa tur wu sell wi nga xam ne mooy aji wërsëgal yàlla sama wërsëg wii may séntu yàlla ma ko jox kon jugal naa turu arrazaqu ci biir ñaan gi di ci tawassul wala ma jël yàlla bismikal xayyil qayyum yàlla nga ma may nangam kon xayyul qayyum gi laa jël di ci tawassul bépp turu yàlla boo jël ñaane ko loola day tawassul te loola alquran moo koy saxal fad'uuhu biha borom xam-xam yi ne wax nag su fekke ne daa am looy ñaan da ngay jël tur woo wa méngoog woowa nga koy ñaanee su fekkee wërsëg nga ngay ngay kii yaa razaqu ngay ngay wax doo doo feebar ba pare naan ko allahuma yaa mu miitu nangam ak nangam noonu ñaari duñ ànd tur bu nekk dafa am rawxaan ñoom sëñ Ahmad xam na li may wax eh, boo demee saxi muslim Abu Bakr as-Siddiq dafay solo benn xadis mu wax ne moom moo wax yonent bi ne ko allim nii duaa an ad'u bihi fi salaati ñaan wax ma ñaan goo xam ne dama koy ñaan su may julli mu ne ko deel wax allahuma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafuru rahim kon mi ngi ñaan yàlla ci turam woowa nga xam ne mooy aji jéggalaa kon bi loolu tamit sunan nasaa yi boo demee yonent bi saa sallam fekk na nit kuy taaya di wax ne allahuma inni ushiduka wa ushidu malaikata wa hamalata arsika kada wa kada maanaam mi ngi seedeloo yàlla ne anta yaay yaay al ahadu samadu alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad maa ngi lay ñaan an taghfira li zunubi yonent bi ci boppam moom mu wax ne gufira lahu gufira lahu gufira lahu mu ñaan ci yàlla ci turam boobu di aji jéggale ba ba mu paree ca ñaan nga yonent daan ne jéggal nañ ko jéggal nañ ko jéggal nañ ko ndax lan dafa jël turu yàlla mu tawassul ci pour ñaanam mën a yegg mais nag su fekkoon ne dafa ñëw rek daan ne yàlla may ma kooku ak reewande lañ ko tudde amul ci sharia al islamiyya ngay ñaan te ñaan gi jaarale woo ci dara tawasuloo ci loolu amul li am mooy benn ngay tawasul ci asmaullahi alxusna ci tur yàlla yi yeeg yeneen yi dana ñëw eh, buñ ñëwee ci sunu sëriñ si tamit dañuy gis ne wàllu woowu dañ koy jël tegaat du caagan dañuy gëm yonent bi bëgg ko ba seen tawasul yëpp ci tawasul ci yonent bi kese lay doon waaye dañuy tawasul ci asmaullah xusna comme yan comme euh, sharia al islam yi daganal na boobu dañ koy jël dugalaale ko ci boo demee ci Cheikh Hadj gis am na téeréem bu tudd Taysir moom la ñuy moom la ñuy jàng lu bari mu ngi tudd wasilatul muna fi tawassul ila allahi bi asmail xusna léegi euh, loolu ñu bari am nañ ko boo demee Serigne Abbas am na téeréem benn tawassulam bu tudd nazmu asmaillahi xusna di ci wax tur yàlla yi antal kada antal kada Serigne euh, Bamba tamit am xasiidaam eh, gu tudd xasiidatul asmail xusna nga xam ne day bàkk yàlla ci turam yooyu di ko ci ñaan kooku ñëwagul ci yonent bi yàlla lii nga xam ne moom la ñu wax te mooy tawassul ci asmaullahi alxusna loolu lay def fi mu toll nii yallaahu yaa man laa ilaha gayruhu yaa man yajiuni dawaaman xayruhu anta alwadudu lmaji anta alwadudu ila sana ila sanaka saaqani anta rahimu lmaliku lqudduusu laka alayya shukru waltaqdiisu yaa xayu ya qayuumu yaa maajidu yaa waajidu yaa matluba abdil hudiya maanaam di ñaan yàlla ci turam yu teel yu sell yooyu loola benn xeet la ci tawasul te sëñ bi def na ko beneen xeetu tawasul bi nga xam ne ñëpp dëppoon nañ ci mooy ngay tawasul ci sa jëf ju baax gëm gi nga gëm yàlla yàlla maa ngi lay ñaan ci gëm gi ma la gëm yàlla topp gi ma lay topp yàlla jaamu gi ma lay jaamu te koy jéem a sellal yàlla sama njub googu may jéem a góorgóoru yàlla sellaay googu bu fekkee ne nekk na loo xam ne lu sell la ñeel la yàlla nga may nangam ak nangam loolu timit sharia al yi da koy daganal ba pare ñépp ñoo ci dëppoo amul benn ngir wala benn nit bu mos wax ne loolu daganul eh, boo demee ci alxuraan da koy gis waaye day xaw a sew loolu day xaw a sew tuuti yàlla day wax ci làmmiñu ñooñu wax ne alladina yaquluuna rabbana innana amanna faghfir lana yàlla ñun de gëm nañ yàlla nga jégal kon lan la def tawassul bi gëmam googu moom la def ab tawassulam eh, léeg-léeg day waxaat tamit ne rabbana innana rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'a shahidin nga xam ne loolu day sul ci jëfam yu baax rabbana innana samina munadiyan yunaadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar yooyu ci ali imran la nekk waaye tamit na beneen xadis boo xam ne dafay siw lool ñëpp ko xam moom lañu tuddee xadisu ashaabil gaar ñett ñi nga xam ne ñoo duggoon ci aw xunt xunt wa tëj xeer ba daal tëj leen léegi ku nekk daan ne fii ñu fee génn ku nekk day xool jëfam ju baax yoo xam ne jëfoon na ko mu daat cay ñaan yàlla kenn ki daan ne yàlla sama jëf jama defoon nangam ak nangam yàlla nga ma ci jéggal su fekkee loolu lu sedd la xeer bi daati ànd tuuti keneen ka daati ñaan ci beneen jëfam bu baax mu daati raddu keneen ka ñaan jëfam bu baax ñett ñi bañ ñaanee rek xeer ba daati daati raddu kon ñooñu dañoo te loolu ti moo ko nettali kon dañoo lan dañoo tawassul ci seen jëf yu baax loolu tamit bu ñëwaatee sëñ bi dañ ko fay fekkaat da koy defaat def na lan asmaullah al husna bu ñëwaatee day wax ne ci xasiida gu ñëw di rabbil gafurin day wax ya ya rabbi inni tubtu min kulli ma mada fa annimhu aybi kullahu wakfini taxba yàlla tuub naa ci lépp loo xam ne weesu na léegi defal ma nangam kon limut mu njëkk a tudd te mooy tuub ci lépp lu weesu loolu mooy tawassul bi muy lim lim li muy tawassul te muy jëfan ju baax pour mën a nag pour mën a àgg nag wala mën a am li nga xam ne moom la doon ñaan léegi da nga koy gisaat ci matlabul fawzayni mu wax ne ilayka wahdaka farartu min siwaak fa kun bisdaaka qaidi ila hudaak yàlla damaa daw walif keneen ku dul yow ma daw jublu lu yow képp loolu jëf ju baax la mu ne kon nag fa kun bidaaka qaidi ila hudaak yow nag kon yàlla nga ma wommatal jëme ma ci sa njub kon kooku dafa tawassul bi amalihi saalih te lool nekk loo xam ne ñépp ñoo ci ñoo ci ko eh, ñaareel ba ñetteel ba mooy tawassul ci ci eh, ñaanu nit ku baax ñaanu nit ku baax a ah, man de damay jóge daaru ba ñëw fii ma xam ne sëriñ Ahmadu daal waa ju baax la te am naa yaakaar ci moom lool te xeeb naa sama bopp di ñaanal sama bopp man ma ñëw ne ko sëriñ bi daal man am naa aajo woo xam ne daal man bëggoon naa ñaanal ma ci lool ndax euh, maanaam jàpp naa ne daal sag ñaan daal xëy na nangam ak nangam mu daal ne tàllal leen loxo yi ñu daal di ñaan. amul kenn kuy ñëw daan na la yow lu tax ngay jóge Louga ba daaru di di ñaan si yow yàlla inni qaribun ujibu daawata daa'i ngay déparé yow Louga paas sa paas ñëw ngir ngir sëñ bi ñaanal la man la déet yonent bi moom moo digle loolu. yonent bi sharia al islam yi moom moo ko saxal ñuy tawassul ci ci ñaanu nit ku baax ci ñaanu nit ku baax boo demee ci saxi Buxaari yi Anas dafay nettali ne yonent bi benn bis dañoo toog am bekkoor am ñàkk a taw ñu toog ba si yàgg muy xutba am benn waay bu duggee ci baab bu ñuy wax baabul qada mu duggee foofu daal taxaw ne yonent bi euh, lépp yàqu na dara amatul jur loof nañ amatul dara lu lekk taw amatul xaalis jeex na yonent bi yow ñaanal yàlla mu taw waa dafa am fu mu jóge jóge fa ñëw ngir yonent bi ñaan kon kooku dafa tawassul ci ñaanu yonent bi pour taw am mais yàlla waxoon na ne fa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa ida daan kon waa ji bu toogoon këram rek yàlla ngi koy dégg mais dafa am jaam ñu la a jege yàlla yoo xam ne bu ñu ne allahuma bokk rek bokk rek sa allahuma yow yonente bi lu mu def fa rafaa yadayhi ila sama wa qaala allahumma aghithna allahumma aghithna allahumma aghithna taw ba tàmbali yonent bi bi mu ne koo ñaanal rek yonent bi yëkkati ñaan yàlla tawal yàlla tawal ñu yàlla tawal ñetti yoon rek taw bi tàmbali taw bi tàmbali ñaata fan juróom ñaari fan yu muy taw ba nit amul fu mu jaar waa ji est ce que dafa toogaat daan ne allahumma yemale ko fi dafa départat këram ñëw ne ko yonent bi affaire baa ngi yàqu de léegi waxaatal ak yàlla ñaanaatal naatal pour mu taxaw yonent daal tàllaat radi euh, sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne allahuma wala alayna allahuma ala al akaami wa dhiraab wa wa madaabiti shajar taw bi kii ñu rek nga kii ko ca àll ba muy muy muy wàcc ca gàncax ya muy wàcc ca ca ca xur ya ca nangam te nga may ñu jàmm ñun ñii taw ba na teg léegi est ce que allahuma yonent boobu noonu moo yem ak kii bi loolu saxaaba yi dañ koo tàmmoon loolu moo doon seen sharia moom moo doon seen doxalin lépp lu am dañuy ñëw ci yonent ne ko ñaanal ñaata xadis lañ indi ci baab boobu ñaanal kon ñëw sëriñ bi nga xam ne moom mooy sa sëriñ nga ñëw ne ko sëriñ bi am naa aajo pour mu ñaanal la foo mënta jógee waaye yow da ngay tawasul ci yàlla ñaanu seriñ bi nga jàpp ne moo gën a gaaw sax ñaan te loolu day am mu ñaanal la nga gis ne lim la ñaanal moo am léegi beneen waaye daan na la nag wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawat daai lu dax yow nga jóge sa kër di ñëw sëriñ bi di la ñaanal ko yow yaa fahmuwul lan mooy sharia al islamiyya sahaaba yi ñoo daan def ñi la gën a baax gën laa mën a jaamu yàlla seen soxla duñ ko ñaanal seen bopp mais yonent bi nga xam ne loom ñaan yàlla def ko moom la ñuy dem ci moom loolu tamit nit dana ko def koo xam ne moom moo ko sut maanaam da nga wax koo xam ne yow eh, ab ta sab taalibe la nga ne ko bu ma fàtte ñaan yonent bi saa salaam bi ko Umar waxee ne ko damaa bëgg a dem umra ji def ne ko laa tansana min duaika ya ya axi bu ñu fàtte ci sa ñaan loolu nag xëy na léeg-léeg du xaw a yomb ci kii ñu mën koo def ñetti yooyu nag ñetti yi ma tudd mooy ngay tawasul ci turu yàlla comme li sëñ bi def ci yàlla yaa man laa ilaha wala ngay tawasul ci sa jëf ju baax wala ngay tawasul ci ñaanu ku baax ñetti yooyu amul nit ku mos a bind téere wax ne loolu dafa araam ñetti yi kon yi ñëpp ñoo ci dëppoo moo duñ ci yàgg moo tax albani ci ci ci kiiwam bi dafay wax ne dafay wax ne maanaam euh, ñett yooyu ijma moo ci am ne loolu lu sax la ci sharia lu sax la kooku kenn werante ci léegi nag ñu ci lan ni ma doon ñaanee ni ma doon ñëwee ci sëñ bi pour mu ñaanal ma ni ma doon ñëwee ci yonent bi pour mu ñaanal ma may tawassul ci ñaanam moom yonent bi est-ce que man war naa mën a tawassul ci moom fekk mu faatu ma ñaan lu ko ma ma ne ko yonent bi ñëw ba ci xabroom bu tedd ba tëraayam bu tedd ba salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ma ne ko ma diis ko sama aajo boo xam ne waxuma ko mu faj ko de nga dama lay dama lay ñaan nga ñaanal ma yàlla yàlla fajal ma aajo boobu yow yonent bi salaa salaam est loolu mën naa nekk loolu fi mu toll ni ne ñuy dugg ci niqaatul xilaaf yi maanaam point yi xam dañ cee wuute fii may waxante yoon lii nii nii dañ cee wuute moom waaye wuuteb lan la wuuteb ay ay nit ak mbooloo mi loolu nag nga xam ne moom mooy talabu duaai min al mayit maanaam yow yow ñaanoo ko moom waaye danga ngaa gëm ne moom mi ngi ci xabru bi di la dégg te li ngay wax mën na ko faj mën na koo ñaan yàlla nga ñaan lu ko ci loolu bu dee yonent bi est-ce que loolu mën naa nekk ah ñun ñun ñun de dañu gëm ne moom lu mën a nekk lu tax ma bëgg a indi loolu loolu bokkul ci waxtaan bi xëy na dañ ko ci dañ ko ci ñàmbaas lool rek damay liir léeg-léeg eh, asiru ma al abraar sëriñ bi di wax ne bi bil madxi wa huwa bi taybatin wa inni lahu jaarun hunaka yazuru nabiya alhuda taabat liya annafsu ha huna wa anta bi madxi kasalaati jadiru fasal xaaliqi ki muy waxal kan la ma nga faatu wala faatu ma nga cëtëraayam bu tedd wala nekku fa léegi moom lay waxal ne ko yow waxal ak yàlla ñaanal ma sa borom kon sëñ bi wax na ko ñun murid moom xalaas gëm nañ léegi nag waa keneen ki nga xam ne moom da koy weddi lan la lan mooy kiwam léegi loolu dafa dafa am ci sunna boo demee ci maanaam lii Fathul Baari la sharh Sahih al-Bukhari Ibnu Hajar moo ko taalif di shara Sahih al-Bukhari ci biir foofa daf cay wax daf cay nettali ne وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ñu déglu ko bu baax daf ne Maliku Daar mooy nettali ne dafa am benn bekkoor bu amoon ci jamonoy Omar benn waay daal di jóge këram ñëw ci xabru yonent bi waa ji lu def ci xabru bi waa ji daan ne fa qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yow yonent yàlla bi li ummatika ñaanal yàlla sa boroom mu taw ndax sa xeet bi fa innahum qad halaku ñu ngi bëgg a alku yonent bi waxal ak yàlla ñaanal comme ni mu ci moom di ko ñaanloo bi mu nekkee di dund tey nag mu ñëw fekk ko ci tëraayam bu tedd bi ne ko yonent bi gaa yi bekkoor amul te kenn ñaanu fi yow ñaanal yàlla mu taw yonent bi waa ji dafa dellu këram yonent bi feeñu ko ci nelaw ne ko innakum musqawna yéen da ngeen tawlu moom waaw kooku moom ñaan naa léegi demal ci Omar nga ne ko alkaysa alkaysa fil umma maanaam na ci na góorgóoru lool ci xeet wi mu ñëwul wax ko Umar Umar borom tawxid bi Umar mi nga xam ne maanaam loo def lu dul loola Umar moo gor moo gor eh, ëkk gañ gañ gañ bay ato ridwaan ga ndax bañ nit ñi jéng dem ci jaamu ji xërëm Umar moom nga xam ne maanaam lépp lu dul yàlla ñoru ko moom yonent bi bu waxee bu ci Umar gisee ne lii dafa manqué dara day taxaw Umar li waa ji def lan la ci Umar wax ñëw ci xabru fekk nit ku tëdd nga ne ko ñaanal mu ne dinaa ñaan dangeen ngeen taw demal nga ne Omar nangam nangam Omar bi ko waaj a waxee dafa jooy ne ko man de xeer wi dinaa ci def lu ma man daa ci génn daa def istisqa boobu kon istisqa bi def ci Abbas loolu xissa bi moo ko jiitu waa ji moo ko indi Ibnu Hajar moo ko indi ci tere bi Fathul Baari léegi nag boo Albani moom day ñëw daat ne la affaire bi ki wut ndax waaye Maaliku daar kenn xamu ko beneen bi rajulun la ñuy wax rek rajulun rajulun kese moo ñëw ci xabru yoon rajulun boobu mooy kan kenn xamu ko léegi ba tey léegi xissa noonu nga wax ko noonu te daanaka mu wuuteeg nas yi yonent bi wax léegi maanaam yooyu ñun def nañ ci kii kii kii bare bare maanaam maaliku daar nit du ko ñàkk xam dañ naan lahu idrak saxa bépp nit bu ñu wax lahu idrak mooy moom bi yonent bi di dund mi ngi dund moom waaye est ce que gisee naa ak yonent yi ba jël ci moom dara wala jëlu ci la ñuy werante ku mel noonu adaala moom kenn waxtu ko ndax ulamaul xadis dañuy wax ne ci jamono yonent bi maanaam asru yu njëkk ya la ko dalee ci awail taabiin yi foof fen amu fa maanaam ñëpp dañoo mel ne saxaaba yi kon foofu kenn mënu fa xam ku daar kenn xamu ko moom kenn xamu ba xam ku mën a mokkal la wala wala daif la wala nangam amatul amatul amatul amatul maanaa xëy na duñ ci guddal lu bari lool xadis boobu nag ñëpp ku indi fathul baari buxaari indi na ci taarix kabir bayhaqi indi na ko ci dalailu nubuwa ibnu abi shayba indi na ko ci musannaf ibnu eh, ibnu kathir indi na ko ci taarixam bidaaya wa nihaaya isaaba fi tamyiz sahaaba bi muy wax ci kan mooy maanaam téere bi day wane ñan ñooy sahaaba yi ba pare boo demee da nga fekk waa ji waa ji albani di wax ne waa ji kenn xamu ko moom la waa ji di xamle ci isaaba fi tamyiz sahaaba ci xarfu miim fu ñu maanaam eh, waa ji maliku daar malik ibnu iyad la tudd mu koy xamle wax ne lahu idrak maanaam moom fekke na jamono yonent yi mais est ce que jël na wala jëlul ci moom la ñuy werante ba pare ñeneen ñi wax ne moom taabiin yépp ko xam naw ko ba pare moom xaasinu Omar la woon maanaam moom moo daan dence moom la Omar wóolu woon ci affaire azaka yaa xi léegi yooyu mooy ñett yi ak benn bi ñu junj nii te indi nañ ci ak firnde li ñu tax a jóg ci mawduu bi nag mooy tawassul ci yonent bi moom yàlla dafa wax ci alquran ne id qaalat almalaikatu ya maryamu inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasihu isa bnu maryam wajihan fi dunya wal axira wa min almuqarrabin mu ne isa dafa nekk ku am dayo ca yàlla am maqaama ca boroomam da koo am ci àdduna am ko ca alaxira ba pare bokk ca ña jege yàlla kooku isa am na Muusa yàlla wax na tamit ne yaa ayyuha alladina amanu laa takunu ka alladina aadaw fa barra'ahu llahu mimma qaalu wa kaana inda allahi wajihan moom dafa bekkoon ci ñi jege yàlla jege googu nit di jege yàlla te sunu sang salawaatu rabbi wa salaamu alayhi moom moo moo ca kaw moom léegi moom jege yooyu nga xam ne maqaama yooyu nga xam ne nit am na ko ca boroomam est-ce que man mën naa ñaan ci maqaama googu est-ce que man mën naa ñaan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan ci sa mbaax bu tedd bi di lay ñaan ci barke sa soppe bu tedd ba muhammadun sallallahu alayhi wasallam yàlla yàlla nga ñu may nangam ak nangam est-ce que loolu lu mën a nekk la wala déet léegi nag day am ñaar ku wax ne mën naa nekk danga wax ne mën naa nekk buy dund ak bu faatoo ndax su boobaa maqaam lañ wax kenn waxu nit maqaamu nit bu fi jógee mi ngi fi maqaamu Sëñ Tuubaa mi ngi fi wala nekk fi maanaam mi ngi fi nit ki maqaam bi am dafa am ba tey moo xam mi ngi fi wala nekk fi ndax da am ca boroomam léegi kon ku ne affaire bi mën naa nekk kon wax nga ne mën naa nekk moo xam muy dund wala mu faatu léegi ku ne munta nekk yaa wax ne munta nekk même bu doon dund maanaam même yonent bi buy dund waroo wax ne allahumma inni asaluka bi jaahi nabi déedéet ndax lan yonent bi salaa salaam amul xadis buy wane ne moom dañoo war a tawassul ci barkeem loolu la ñuy wax waaye waxuñ ne bu dundee kii la bu bu bu deewee nangam déedéet ñoom buñ nee munta nekk mooy munta nekk même bu yonent bi toogoon fii war a wax bi jaahi yi moo tax im taymiya ci kii bi day wax ne bi nabi yi ka danaan bi duaa nabi ka nax bi jaah moom mu yonent baa ngi toog mais munta dagan ci moom ci loolu lay wax nag ne wa amma qawlu qaa'ili as'aluka wa uqsimu alayka bi haqqi nabiyika bi haqqi anbiyaika wa nabiyika aw bayti alharam kada wa kada fa hadha an-naw'u min ad-du'a lam yunqal 'an an-nabi ibn Taymiyya ci majmu' al-fatawa mu ne ñaan naan yàlla yàlla nga may ci barke loolu yàlla yonent yi mus koo wax ci hadith muy benn wala 'an as-sahaba sahaaba yi kenn musta tawassul ci jaahu yonent bi wala an taabiin lahum bi ihsaan xëy na taabiin lahum bi gayri ihsaan ñoom doon doon nañ ko def waaye ñi doon topp yonent bi ci njub ñoom mus ñu ko def bal qad nassa gayru waaxidin ku kenn bu dul benn di ñaar ci borom xam-xam yi ñëw nañ rotal ay bind comme abu xanifata wax ne laa yajuuzu mislu hada du'a abu xanifa jàpp leen tur wi kooku mooy ñëwaat ba tey amul keneen abu xanifa wax na ne loolu moom daganu albani wax na ko borom taqdisul ashxaas docteur ahmed lo wax na ne amul ankarahu ulama ul muhaqiquun borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la seen xam seen xam-xam ñaw te ñuy tey sellal ñoom dañoo bañ tawasul kan ak kan maanaam an ankarahu ulama ul muhaqiquun mi ngi jublu ibnu taymiya fi l usuur al islaamiya al mutaaqiba maanaam jamono yi islam dan ñëw ba tey ji dañ koo mos a bañ moom maanaam nee na dañoo mos a bañ di tawassul ci jaahu yonent bi borom xam-xam yi seen xam-xam màcc te sel ñoom dañ koo mos a bañ léegi après dana leer ba xam kan ak kan ñoom ñoo bañ affaire bi ak ñan ñoo ko nangu eh, eh, léegi falam yunqal an ahadin minhum alqawlu bi jawaazi shay'in min zalik amul kenn ku mos a wax ne loola lenn ci tawasul moom dafa dagan ci wàllu ay tawasul ci jaax moo xam yonent bi la wala ku mënti doon giir googu ma astafurlah maanaam madrasa boobu te mooy al madrasatu salafiya tajdid al wahabi kii boobu ñooñu ñoo njëkk wax ne kenn tawasul ci yonent bi amul keneen ku ko mos a wax loolu aluusi allaam al alusi mi nga xam ne moo bind ruuxul bayaan ruuxul maani ci tafsir wax na ca ci bi mu firi aaya wabtaxu ilayhi alwasilata muy wax nag tawasul lan mooy tawasul ci biir wax na ne tawasul nag ñëpp maanaam ñu bari dañ koo nangu waaye nag am na ci nit ñi ñoo xam ne dañ ko contrôle ku mel ne ibnu taymiya moom isaara na ibnu taymiya ci ñu ko contre man dama wax ne ñoom moom moo njëkk a contre loolu ibnu hajar al haytami ci jawharul munazzam bi mu doon tontu ibnu taymiya wax na ca ne moom moo ko njëkk a def moom sax daf ci xaw a kii day wax wa min xuraafaati ibnu taymiya kada wa kada subki moom borom tabaqaatu shafiiya day wax ci téeréem bu ñu tuddee shifaau saqaam wax ne wa yaxsunu tawassulu waltashafuu walistigaasatu binnabiyi ila rabbi walam yunkir dalika ahadun min alsalafi wala min alxalaf xatta jaa abnu taymiyata فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مثله mu ne tawassul moom ñépp ko daan def kenn mësu koo contre léegi nag ba Ibnu Taymiya ñëw nag daat koy contre daan ne loolu dafa araam kenn du ko def daati wacc sirata mustaqim gi nga xam ne moom la ñëpp jaar daati wax loo xam ne kenn mësu koo wax ci borom xam-xam yi daati nekk loo xam ne lu ñu koy xàmmee la da naan ka ka tere woon affaire ba léegi ana ñan ñoom ñoo wax ne affaire bi dafa dagan ñoom ñi ne dafa araam dañuy dëgëraale ci suuf ne seen sëriñ wax na ne dagan na waaye ñun maanaam nas moo ñu gënal Ahmad ibnu Taymiya Ahmad ibnu Hanbal ci fatawa bi daf cee waxaat ne wa raaytu fi fatawa alfaqih abi muhammad ibni abdisalaam mu wax ne laa yajuuzu an yutawassala ila allahi bi xalqihi illa bi rasulillah Ibn Taymiyya ci biir fii dafay wax ne euh, gis naa ci fataawa faqih bu ñuy wax Abu Muhammad Ibn Abdissalaam mu ne kenn wërtu tawassul ci kenn lu dul yonent bi kooku sax nangu na benn ñëwaguñ ci sëriñ si léegi euh, moom Ibn Taymiyya mu yokk ca ne wa fi kalaami al Ahmad annahu fi nabi jaiz gis naa ci waxi Ahmad ibn Hanbal mi nga xam ne moom mooy imaamul xanaabila te moom mu bokk ci kii bokk ci ñii ñëpp ñoom ñu bokk ci ñu bokk ci mazhab boobu te mazhabul xanbali ka nga xam ne moom moo jiite mazhab booba wax na ne yajuuzu bi binnabii wa huwa mayit moom manees naa tawassul ci yonent bi fekk dafa fekk dafa faatu léegi ñoom ñi contre xam le nañ ne xam le nañ ne lan xam le nañ ne yonent bi dees na tawassul ci moom ci ra'yu lan ci xalaatu seen kilifa te mooy ahmad ibni hambal moom la ñuy wax jabalu sunna maanaam kooku lu mu wax rek maanaam ku ca jàpp jàpp nga ci dara boo ñëwee ci sëriñ bi nag moom euh, al ustaaz doktor Mouhammad Ahmad Lo taqdisul asxaas fi lfikri suufi juz thani day wax ne euh, loola ñuy wax ne Ahmad ibni Hanbal wax na ne loola dagan na loola munta nekk lu dul benn riwaaye ci moom lu gaa yi waxagul woon maanaam gaa yi dañuy wax ne rek Ahmad ibn Hanbal nangu na ko léegi nag moom bu ñëwee day wax ne nangu googu sax xam nga Ahmad dafa siiwee ñaari riwaaye ci fiq da naan foo fii riwaayatin wa fii riwaayatin anhu ñaari riwaaye yoo xam ne xëy na duñ bokk léegi nag loolu lay jéem a dugal fii maanaam Ahmad ibn Hanbal loolu ñu wax ne dagan na moom dafa naan loolu benn riwaaye rek la mën a doon ci moom loolu la moo mën a nekk moom leneen mënta nekk wa riwayatu l oxra hiya al muwaafiqa li saairi aimma beneen riwaayé bi nga xam ne moom mooy riwaayé bay dàq tawasul te ahmad wax ko moom mooy méngoog la ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen aimma yépp mooy malik ak shafii ahmad abi hanifa li ñu wax est ce que xam nga li mu wax ana fan la riwaaye boobu nekk riwaaye bi mu wax mooy riwaaye saani bi riwaaye ñaareel bi mu wax ne moom moo mën a moom mooy ñaareel riwaaye bi nga xam ne mooy ànd ak ñeneen ñi ci ne tawasul baaxut fan la nekk ban masdar beneen bi ana ñen ci ñett ñii maanaam abu xanifa ak malik ak shafii wa gayrihim min al aimma lay wax ñoom ñoo wax ne ana ñen ci ñooñu ñoo wax ne tawasul baaxut abu xanifa moo ko shafii ahmad ibn hanbal kenn wax ko ci loolu nag moo tax sama sëriñ ba Cheikh Diagne Gaye day wax ne day tuddee radd bi da koy tuddee at taqdiisu bayna tadliisi wa tadliis ndax yow mën ngaa wax ne man ànduma ak ahmad ibn hanbal waaw waaye nag waaye ahmad waaye nga tëral ne ahmad li mu wax loolu mënta nekk lu dul lii leneen am na geneen wax goo ko goo abbal goo xam ne ko koo lijjanti ne googa moom mooy moom mooy mën a méngoog la ñeneen ñi wax te ñeneen ñi sax mooy talbis bayna tadnisi wal xam na léegi nag ñun ñi wax ne tawassul dafa dagan te loolu im moom wax na ne tawassul afa araam ñun ñëpp xam nañ loolu jàng nañ ko ci fatawa ci qaida jalila albani wax na ko docteur Lo wax na ko ci taqdisu asxaas ñoom ñëpp wax nañ ne tawassul dafa araam kenn waru koo def dafa xaraam min al bidai wa shirk wal muhdathat fi diin bidaaya wan nihaaya bu ibnu kathir mujallat bu 18 safha 74 dafay wax ne ibnu taymiya ci shawal ci atum nangam sufiyanke yi jàmbat nañ ko ca qaadi dawla bi ci qaahira ndax moom mooy wax ci ibnu arabi yi xaw ma nangam ak nangam am na lu wax ci ibnu arabi yi ñu kalaame ko kook biñ ko kalaame qaadi bi ñu ñu tënk benn jalsa ñu aqdi jalsa bi ñu aqdee benn toogaay pour discuter ak moom ca loola ibnu arabi mooy waa ji borom futuxaatul makkiya ak fusuusul xikam eh, ba mu ñëwee ñu daal koy tuumaal ay mbir ibnu kasir mooy nettali mu ne nag waaye nag laa lam yasbut minhu shay lañ ko tuumaal lépp dara nekku ci ay dëgg lakinnahu waaye ibnu taymiya nag xaal wax na ne laa yustaxaasu billah laa yustaxaasu illa billah kenn du wallu lu dul yàlla ci yàlla laa yustagaathu binnabii istigaasatan bi maana al ibada ibnu taymiya ne ca jotaay booba mu ne kenn du ñaan ci barke kenn du wallu ci yonent bi wallu goo xam ne ak jaamu lay nuru walakin yutawassalu bihi waaye nag ibnu taymiya dees na tawassul ci yonent bi ak ak lim wax fii dees na tawassul ci yonent bi wa yutashaffau bihi des na shafaawa ci yonent bi des na ñaan ci barke yonent loolu mën naa nekk léegi bu fekkee ñaan ci barke yonent bi te fekk muy dund kook mëntu la nekk comme li waxoon ne foog muy dund su fekkee ne euh, foog mu bu faatoo mën naa nekk mooy li nga xool téere bi ni mu toll ak qaida jalila nga bind ko ba bari nga ñëwaat fii daan ne yutawassalu bihi wa yutashafa'u bihi kooku nag gars yi ñoom war nañoo xool affaire bi nu mu demee noonu ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ñun ñooy wax ne tawassul ci yonent dafa dagan lan mooy sunu dalil ci noonu dafa am xadis bu ñuy wax xadisu darir am ñu koy wax xadisul ama day wax ne an Usman ibnu Hunayf ñun nag sunu kii bi yëpp ci benn xadis bii la nekk maanaam wax ji yëpp benn xadis lañ koy tënk Usman ibnu Hanif Hunayf wala ñu naan Hunayf dafa wax ne anna rajulan darir al basari ata annabi nit koo xam ne ay bëtam dafa muuru dafa ñëw ci yonent bi mu ne lan fa qaala udu udu llaha lii an yuaafiyani maa ngi ñaan yow nga ñaanal ma yàlla yàlla daal muril ma sama bët yi yonent bi ne ko in shita daawtu su la neexee ma ñaan la waaye nag su la neexee tamit nga muñ moo gën ci yow mu ne ko ñaanal mu ne ko ñaanal léegi foog ñu xool ba xam yonent day ñaan wala du ñaan fa amarahu yonent bi digal ko an yatawadda mu dem jàpp benn fa yuxsina alwudua na dem jàppi rafetal njàppam wa yusalli rakaatayni ne ko na nga julli ñaari rakka boo julee ñaari rakka ba noppi nag wa yadu bi hada dua ñaan gi jël ko boo demee boo julee ñaari rakka yi ba pare nga ñaan ko kan mooy ñaan fi mu toll nii yonent bi mooy ñaan wala borom aaji ji mooy ñaan borom aaji ji mooy ñaan borom aaji ji lan lay wax su julee ñaari rakka yi as'aluka wa atawajjahu ilayka yàlla maa ngi lay ñaan dila jublu yow kepp waaye bi nabiyika ci barke sab yonent bi nga xam ne nabiyi rahmati mooy yonent bi yërmande loolu tawassul mënu koo gën a leer yàlla maa ngi lay ñaan ci sab yonent bi nabiyika nabiyi rahma ya muhammad إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى اللهم فشفعه فيا moom ki nga xam ne mooy borom aajo ji mooy wax ne yàlla maa ngi lay ñaan ci sa yonent ci sa barke yonent bi nga xam ne mooy Muhammad mooy yonent bi yërmande yàlla yow Muhammad man maa ngi jublu jublu la yow ngir egg ci sama boroom ngir mu fajal ma sama aajo nga xam ne moom laa bëgg mu faju xadis bi wér naag ñàkk wér ko kenn mosul wax ne wérut kenn mosul wax ne wérut moo tax ñu tënk sunu wax jëpp ci biir xadis bi tirmidi wax na ko nasaa'i ibnu maaja ci sunan ibnu xuzayma ci saxiixam xaakim ci mustadrak ahmad ci musnad buxaari ci taarix al kabir tabaraani def na ko ci duaa ibnu asakir def ko fi taarixi dimashq maam ñoom ñëpp indi nañ xadis bi waaye yooyu yëpp mën ngaa wax ne xëy na xadis bi mën naa bañ a kii mën naa dafa am benn téere boo xam ne mi ngi tudd sixaaxul ahadis fi ma tafaqa alayhi ahlul xadis sixaaxul ahadis fi ma tafaqa alayhi ahlul xadis téere boobu lu ci nekk wér na wala wérut kooku mooy lu ñëpp dëppoo ne wér na loolu la cay indi te boo fa demee ca mujjal saani da fa fekk xadis bi bu paree ba pare danaan saxiixun lu wér la léegi nag eh, ibnu taymiya al allaama cheikhul islam ibnu taymiya lan lay wax ci biir affaire bi lan lay wax ci xadis bi ak waa këram eh, ibnu taymiya day wax ne xadis bi wér na zaahiru xadis bi sax mooy tawassul ci yonent bi waaye nag mënee su koo kii foog ñu jëm ko taawil ndax buñ ko taawilul dafa am jafe-jafe bu muy indi moo tax albani wax ci kii téeréem la bu mu bind tuddee ko ak tawassul anwaahu wa ahkaamuhu di ciy weddi nag ne tawassul mënta nekk da cay wax ne su fekkoon ne dañoo jël hadis bi daat koy teg ci zahiram rek te wa huwa te zahir bi mooy at tawassul bi su fekkoon nañ ko caa teg day nekk nangam ak nangam kon zahir bi ci albani moom mooy lan tawassul bi zaat léegi nag waaye foog ñu dugal ko ndax yonent bi daf caa wax ne allah waa ji daf caa wax ne allahuma fa shafihu fiya te buñ ci dugalee shafaa rek mooy yonent bi foog ñaan na ci ruq te ñaan googu feeñu ci xadis bi moom waaye foog ñu iftiraat ne yonent bi ñaan na euh, ñaan googu moo mën a nekk shafaa bi moom mën a indi fajug aajo bi léegi im tey mee daat cee yokk daat ne euh, ndax gumba gumba yi am ci àdduna yëpp su fekkoon dañuy tawasul ci yonent bi tamit du tax mu kii ndax kooka la tax bëtam ya dellu siwaat mooy yonent bi moom moo ko ñaanal foog euh, kon bi bi nabiyika lan lay tekki bi duaa i nabiyika ci sa ñaanub yonent a yaa wax loolu am naa beneen ziyaada boo xam ne ibnu taymiya moo ko indi ci qaida jalila beneen yokk bu am ci xadis bi ci beneen riwaaya boo xam ne moo ko indi boo xam ne day wax ne daf ca jeexalukaayu xadis ba day wax ne fa in kaanat laka xaaja fafal misla dalik dafa wax waa ji ñaanal ko ñaan gi ne ko boo paree nga ñaan ko boo julee ñaar raakaay nga ñaan ko ba noppi ne ko nag boo amatee aajo na nga def noonu waaw boo amatee aajo te fekk yonent nekku fi nag kon affaire bi day dox ci maqaama yonent bi la dañuy taw bi nabi la ndax bu dul woon bi jaahi nabi ziya yokk bii ci am te yokk bi daf ne ko boo amatee aajo fa in kaanat xaaja fafal misla dalik su fekkee da ngaa amati aajo bu mel nii defal nii nga nii nii nga nii nii nga def nii rek kon loolu day tegtale nel day tegtale ne eh, kon affaire bi bi na nabi la te day dox ci yonent bi di dund ak bu faatoo waaye ba tey gars yi xeex xeex amul bàyyi léegi day waxaat ne maanaam faf al misla mooy defal ni nga defoon ni nga defoon nii mooy nga ñëwaat ñaanaat ma ma ñaanaat waxaat la nga dem jàppiwaat ñëwaat defaat loolu faf al misla kaw na reelu tuuti eh, kon léegi nag mu ne xadis xadis su fekkee ne dafa am riwaaya dafa am daf dafa am yokk bu ci am yokk boobu su fekkee ne dafa ki ko ki ko indi ki indi yokk bi dafa wuute ku ko gën a jàmbaare ci mokkal yokk bi moom la ñu tuddee shaaz wa maa yuxaalif siqatun fiihi lmala fa shaazu loo xam ne ab siqa da caa wuute keneen ku ko gën a mokkal ku ko gën a takku waxu ku ko gën a takku moom lañ tuddee mahfuz waxu kii moom lañ tuddee shaad cheikh al islam ibn taymiya daal ne nag kon waxu xamaat mi nga xam ne moom moo indi yokk bi shaad lay doon ndax shuba moom moo ko gën a mokkal moom awsaqu minhu te waxu te loolu su dee su fekkoon foofu la yem rek dootul loolu jëriñu dara ndax ndax ziyaada kese bi mu jarat ziyaada du tax du tax mu nekk shaad foog mu nekk mu xaalafa mu am mu xaalafa day wuuteeg la kële indi léegi nag mu ne li waa wax dafa wuuteeg la la indi nan la ko wuute mu ne yonent bi ke dafa ñaan ci ci barke ñaanam eh, léegi kii daal di ne boo amatee aajo te boo amatee aajo léegi dootu mën a ànd ak ci barke sa ñaan ndax yonent dafay jóge waaw léegi yow ci barke sa ñaan yow yaa ko wax amul ci nas hadiis bi maanaam texte xadis bi ci sa barke ñaan yooyu amu ci li am mooy bina bi ka yow yaa wax ne sa fahmu mooy bina bi ka kon bu mu indee ziyaade bi sa fahmu bi day andu ndax lan ziyaade bi siqa moom moo ko def Hammaad ibnu Salama ku ko xam-xam ne min suyuuxil mus min suyuux muslim maanaam ci sëriñu muslim ñi muslim di jëlee xadis ci la bokk am beneen ziyaada boo xam ne moom damay dolliwaat mu gën a mu gën a nekk lu gën a dëgër am beneen ziyaada bu amaat ci xadis bi Usmaan ibnu Xunayf moom mooy nettali boo demee ci Majmau Zawaid bu Ibnu Hajar al dafay nettali ne Usmaan ibnu Xunayf wax na ne dafa tëjeg benn waay waa di jàmbat di jàmbat eh, ab aajo boo xam da ko am ci kan Umar Usmaan ibnu Affan la am aajo ñëw am lu mu doon réglé këyit bi ma doon signé daal maanaam osmaan daal mënu koo signé ba léegi affaire bi bu ñëwee rek ñu ne ko dellu bu ñëwee ñu ko dellu mu gis Ousmane ibnu Xunayf Ousmane mooy kan mooy ki soloo woon xadis bële moom mu gis ko daan ne ko man daal Ousmane dama fay dem Ibnu Affan waaye daal man sama aajo du mën a faju mu ne ko kaay ma jàngal ak ñaan goo xam ne boo ko ñaanee boo demee danga sa aajo dana faju mu ne ko waxal ñaan nga mu ne ko da dem jàppi boo jàppee ba ñëw nga julli ñaar rakka nga daati wax ne allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika nabiyi rahma ya muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fii xaajati haadihi fa tuqda yàlla maa ngi lay ñaan ci barke yonente kon kooku ñaan na ci barke yonente kañ bi yonente bi faatoo wala bi mi dund bi yonente faato kan moo indi xalaat boobu ne lool mën naa nekk Usmaan ibnu Xunayf sahaaba léegi mën ngaa wax ne xëy na sama xalaat du loolu wala kii waaye mënoo wax ne xalaatam bi dafa ñaaw wala bidaala wala nangam ndax dafa tawasul ci jaax sahaabi sahaaba la mu daat dem waa ji daat dem daati ñaan loolu dem yoonam bi mu demee ci Usmaan dafa ñëw rek bëkk néeg bi daan ne ko loo koo soxla Ousmane mu ne ko waaw mu ne ko ñëwal mu ñëw mu dugal ko Ousmane ne ko toogal ba aajo aajo bi lan la mu ne ko nangal la mu génnee faj ko ne ko boo amatee aajo rek del ñëw moom xamul lu xew mu demaat ca Ousmane ibn Xunayf ca këram ne ko man daal sëñ bi daal dama lay sant rek xam naa ne daal soo waxul woon ak Ousmane ibn Affan daal sama aajo di faju waa ji ne ko man déma man li ma def rek mooy dama fekke yonent bi am nit ku toog Eh, am aajo ay bëtam muuru mu bëgg yonent bi ñaanal ko mu muri yonent bi jox ko ak ñaan goo xam ne moom la ñaan affaire ba fa ma tafarraqna wala taala bina al majlisu hatta daxala rajulu ka an lam yakun bihi dorarun qat yonent waa ji dugg si waat lii day day dàq ñi wax ne dafa toog yonent bi naan ko allahuma mu naan allahuma waa ji dafa dem ki ki kii wax xadis bi moo wax ne ñun tàqalikowuñ toog di waxtaan rek waa ji dugg siwaat kon waa ji fan la nekkoon ca bitti ba mu naan yaa Muhammad ma nga ca bitti kon munaadaa boobu nga xam ne la li gaa yi bañ léegi nag ibnu ibnu taymiya dafa wax ne kii dafa muxaalafa xam nga muxaalafa wu kon ziyaada rek ab yokk su fekkee jëmmi yokk kese la kooku dañ koy nangu ihkaam fi usulil ahkaam ibnu xajar ibnu ibnu ibnu xasm az-zahiri moom moo ko taalif al ihkam ci wàllu ilmul xadis la cay wax ne su fekkee ne ab adl ab ku maanu te ku mel ne xamaat dafa indi ab yokk yokk googu moo xam wala am na kenn kum ko bokkal moo xam kam ko bokkal indi la la amul yokk kooka moo raw ki yokk wala raw ko wala ñoo tollo fal axdu bi tilka ziyadati fardun ziyaare bi dees ko war a jël ndax lan xukmu moo ci nekk te yonent bi moo ko wax yokku la yokku la léegi nag su fekkee dafa mu xaalafa ak kuko ko gën a dafa wuute ak ku ko gën mën a mokkal dañ naan yow kon yaa juum mais kële moom moo waaye nag mu xaalafa wul comme jëmmi yokku la rek kooku ibnu ibnu ibnu xasmu nee na jël ziyaada bi yokku boobu ñu jël ko jëfandikoo ko loolu lu war la beneen bi mu ne infiraadul adli bil lafzati kan kan firaadihi bil xadiisi kullihi su fekkee ne nit dafa dafa wéetoo benn lafz wala benn ak yokk mook mu wéetoo xadis bu mat sëkk ñooyam te am na xadis yoo xam kenn rek ko kenn rek ko kenn rek ko solo kon yokk xamaat boobu lu mën a nekk la beneen bi yokk bii nga xam ne moom moo am ci xisa bi eh, ci waa ji amoon aajo lu mën a nekk la moo tax aabide eh, sindi wax ci risalaam ba ne xadis bi day teg tegtale tawassul ci yonent bi ci bi fi nekkee waaye bu wa amma baada mamaatihi faqad rawa tabaraani fi lkabir mooy qissa bii ñu doon wax léegi nag loolu ñun dëppoo nañ ci loolu lépp kon xadis bi day tegtale lan ñun suñu tegtal la ci yonent bi dañoo war a tawassul ci moom léegi buñ xasee ba dëgëral ne tawassul ci yonent bi man naa nekk nag kon tawassul ci keneen day mën a nekk ndax lan jaax lañ wax képp koo xam ne dafa am maqaama ce yàlla sañees naa tawasul ci maqaama boobu mu am moo tax euh, sëriñ bi da koy def lu bari ci ci ay kiwam boo demee ci xasida xasida gu ñuy wax qalbi lahu fi itaabil jismi takraaru xasid benn xasida rek tawasul na ci yonent bi juróom fukki yoon wala lu ko ëpp ci sama compte man xëy na damay xaw a yàq juróom fukki yoon moom yu mat sëkk moom tawasul na ko ci yonent bi ci biir xasida bi tawasul ci ay saxaabaam lu mat neuf neuf mooy bi jaahihi wa jaahihim day wax yàlla yàlla ma may nangam bi jaahi man xaytuma saada tuqaarabahum shamsun tuqaaribuha fi sahwi aqmaaru day waxaat yaa rabbi bil mustafa al maahimhu maasiyati qad daya al umra taswifun wa israaru day wax ne fal yaxruj al yawma min qalbi ittibaau hawan bi jaahihi ci barke yonent wa shayatin wa akdaaru boo demee ci geneen xasida tamit lu mel ne matlabul fawzayn day wax ne hab hab lii bi jaahi man huwa almuxtaaru dunya wa oxra xayra ma axtaaru wajal ilahi maskanan maskani tuuba abad misla smiha ci barka kan bi jaahi xayri man abad wajzib qulubana maa aljawaarixi lilbirri wattaqwa ci barka kan bi jaahi naasixi léegi kon loola buñ ko waxee rek buñ dëgëralee ne tawassul ci yonent bi manees naa nekk ci lii ñu wax léegi nii kon tawassul ci keneen mën naa nekk ndax su boobaa problème bi problème lan la problème mu jaax la ak maqaama képp ku ko am mën na ko bañ a am sax koo ko yaakaaree yow rek mën ngaa tawasul ci moom moo tax eh, Omar ba mu gisul yonent bi te soxla taw te taw bokk na ci mu mën a gaaw ki koy ñaan bokk ci ñi ko soxla loolu munu koo jéggi dem yonent bi yonent lu muy doy taw bi léegi maanaam bokk na ci muy gaaw a ñaan ñaan gi di gaaw ki koy ñaan kii ñaan ñaan gi wala ki ñuy ñaan ci barkeem moom bokk ci ñu ko soxla fi mu toll nii ngay ñaan ci barkeem waaye su fekkee amuñu kenn nag dañuy dem ci ña ña jiitu waaye su fekkee ne deret yu yonent bi am na fi te bokk na ci eh, tawassul ci yonent bi nga tawassul ci deretam moo tax Omar tawassul ci Abbas allahuma inna kunna natawassalu ilayka bi am bi nabiyika fa tasqina ñun daal bu fi yonent daan nekk rek ci yonent lañ daan tawassul mu ñëw waaye nag yonent bi nekku fi te nijaayam mi ngi fi te Umar yëg yàlla nijaayam mi ngi fi ni nijaayam ci ñuy soxla ndox mi la bokk ci barkeem ñu ngi la koy ñaan day taw ko ah, fal ah, ah, wa yawma natawassalu ilayka bi ammi nabiyika moo tax boo seetaan al imam Sha'rawi Sha'rawi mutawalli Sha'rawi day wax ne ci kan la tawassul waxul abbas maanaam bi am mi ne affaire bi day am irtibaat ak yonent bi kooku tawassul ci yonent bi la mu jaaree ko ci deretam léegi nag gars yi dañuy wax ne noo dafa tawassul ci ñaanam ndax abbas dafa ñaan mais abbas li ñaan ñaan gi sax moom xam nañ dañoo tawassul ci moom moom daf ne allahumma laa yanzilu balaaun illa bi damb wala yukshafu illa bi tawba balaa du wàcc lu dul ci bàkkaar kenn du wuñu lu dul ñu tuub nit فهذا فها فها فها فالقوم فالقوم توجهوا بي إليك لمكاني من ابنك من من نبيك nit ñi dañoo daw si jëm si man ndax maqaama gi ma am ci sa yonent kooku da doon tawasul ci kooku xam na ne moom dañoo tawasul ci ci kiwam moo tax moo tax eh, waykat ba eh, jarbaata bi day wax bi ammi saqallaahu alxijaasa <laughs> bi ammi ci sama barke nijaay abbas ci la ijaas ki léegi nag euh, daanaka loolu mooy ci tënk liñ fi bëggoon wax lépp loolu mënul woon day xaw war a jafe pour ñu kii ko des na tuuti euh, léegi xëy na su amee su amee ñun daal góor góor nañ ba def ko ak tënk ci ak bind xëy na luñ ci waxul lu nekk képp ku aajowoo loolu soo ko yéree da nga ca gis euh, lenn ca lañ waxul Euh, su fekkee ne dafa am ay laaj wala yu mel noonu xëy na mu mottali di des ci temps bi ñi ngi jéggalu lool ci euh, jaxasoog mbir mi xëy na ni niñ ko organisé xaw naa des tuuti euh, ànd ak nag waxi kontante la gis fi ay kanam yu ma ràññee lool ay kanam yu sell yu tedd loolu yuñ gëj a gis géej leen a nemmiku ñu ngi leen di ziar di ziar mbokk daaru yëpp di jéggalu ci xataayu waxtu wi xëy na bu amee ay laaj dana eh, dana leeral leen lu lëndëmoon ci biir wax ji eh, astaghfirullah wa atubu ilayhi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu baax ci waxtaan wi waxtaan wi sëñ Mouhamad Kama Thiaw waxtaan wi am gum am solo waxtaan wi am gum am solo mel na ni laaj firndeel na ko sëñ Mouhamad Kama Thiaw mbokk mi nee na sëñ Mouhamad bi mu dégloo waxtaan wi rafetlu na ko lool waaye moom da doon laaj al imaam al moom nan la déggee tawassul ak lu mu wax ci moom imaam al imaam <coughs> euh, tawasul moom nag mooy ni ko ñeneen ñi déggee rek euh, benn déggin moo amoon diirub juróom-ñetti téeméeri at maanaam ñett juróom-ñetti siècle benn déggin moo am ci tawassul moo di ne tawasul ci yonent bi maanaam ñaan ci barke yonent bi ñaan ci barke nit ku baax ñaan ci barke ku ñu yaakaare ak mbaax ca dayoom ba mu am ca yàlla loola nga xam ne yàlla moo ko may nga ñaan ci barke loola maanaam loolu <coughs> loolu ñépp ñoo ci maase woon ci ne ci ne loola lu mën a nekk la léegi nag ba Ibn Taymiyya ñëw nag ci la changé ci la gis-gis bi changé ñu ne am na keneen ku wax ne loola mënut a nekk mais maanaam la ko jiitu Ghazali ak ña ko jiitu ñëpp te Ghazali ci Ihya moo indi xadis boobu boobu euh, Abu Saïd euh, solo te muy wax ne yenn saa salaam nee na képp kuy dem ci jàkka te moom la tegoon muy xadisu ki nga xam ne mooy tawasul ci keneen ku dul yonent bi maanaam yonent saa daf wax ne. képp kuy dem ci jàkka ja nga wax ne allahumma inni as'aluka bi xaqi saa'ilina alayka wa bi xaqi mamshaaya haada fa inni lam axruj kada kada kada yughfar lahu maanaam yonent saa sallam daf ne kuy dem ci jàkka ji nga wax ne yàlla maa ngi lay ñaan ci barke ñépp ñi la tàllal loxo di la ñaan kooku bi xaq bi dafa leer loolu ci ihya ci ihya ulumuddin loolu ñëw na ci kon moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tawassul ci yonent bi sallallahu wasallam jërëjëf mbokk mi dafa doon laaj mu ni ñaan ci barkeb alxuraan mu ne maanaam moom ana nan lañ ko gisee maanaam ñaan ci barkeb alxuraan tawasul ci alxuraan waaw léegi mooy gisi nii ñu waxoon sànq gisi nii ñu waxoon ne e, dañoo xaajale ko ñaari xaaj am kenn ñenn ñu wax ne maanaam lépp loo xam ne dafa am dayo manzila fu ko yàlla teg nga ñaan ca loola ca teguwaay boobu mu am manzila boobu mu am makaama jooja mu am ca yàlla loolu lu ma nekk la loolu mooy ñun mooy gën wàll geneen wàll gi nag mooy mooy eh, eh, kiiwu cheikhul islam ibn taymiya mu wax ne ñett moom moo dagana ñaane ñaan ci barke asmaullah turu yàlla yu tedd yi ñaan ci barke sa jëf yu baax joo def wala nga ñaan ci barke ñaan gu la nit di ñaanal ñett yooyu ñoom ñëpp dañuy wax ne lu dul ñett yii xeyru mashru lu dul ñett yi kenn waru ko def kon bu dee ci alquran waroo ko def bu dee ci barke Sëñ Tuba barke maam noo yooyu yëpp day araam ci ñoom mais ci ñun loola mooy xadis yi ñu doon wax nii maanaam lépp loo xam ne dafa am maqaama ci yàlla yàlla dañ koy ñaan ci maqaama jooju bi barakati alquranil karim bi barakati nabiyika muhammad bi barakati habibika kada yooyu yëpp day dagan ndax yooya dafa am benn xiima bu mu am ci yàlla mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet loo waxtaan wi muy laaj ndax mën na noo def tawassul nee na ci mbonuk nit nee na segam ndeg baaxut nit mënees na cee def tawassul muy laaj ndax mbonuk nit mënees na cee tawassul ak itam kuy ndax mënees naa def tawassul ci biir julli waa léegi julli nag moom ay lu yonent bi wax yu leen dafa wax ne julli ay ay la ak ay nangam ay nangam ay nangam benn bis am na benn waay boo xam abu zayd ibn al dafa wax ne ñun bu ñu daan julli dañ daan waxtaan da ngay gis kenn ku am soxla daal di ne waa diw li loo ci xam fekk ñoom ñu ngi julli yonent bi ne leen nag julli nangam la ak nangam lii lañuy def ci julli léegi lu dul loolu kenn ko def ci julli place yi ñu koy waxee tamit dañ ko dañ ko dañ koo dañ koo tënk fii lii nga fi war a wax fii lii nga fi war a wax kon kenn wërta jàng alquran ci biir sujjóot ci ci sujjóot kenn wërta def nangam ci biir nangam kon place boo taxaw ci biir julli dafa am loo fa war a def kon foofu kenn du fa laaj ba xam tawassul danañ ko fa def wala déet léegi beneen bi mooy tawassul ci mbonuk nit mënta nekk ndax mbon du martaba ci yàlla yàlla bëgg tamit moo tax ñun ñi doon tawasul ci yenent bi dañ doon wax ne tawassul bil amali saalih la ñuy def ndax yonent bi kenn tawassulul ci moom c'est parce que moom mooy yonent bi wala kenn tawassul ci moom c'est parce que bon la dañuy tawassul ndax lan dafa baax dafa jege yàlla dafa ragal yàlla dafa nàngam kon ñun dañuy tawassul bil amali saalih léegi nag loolu moom mooy tawasul moom mooy tawasul gi nga xam ne moom la war a def mais tawasul ci mboru nit ah loolu yaakaar naa ne kenn du ko def jërëjëf mbokk mi nee na soo xoolee ci minhajul muslim bu Abu Bakr al Jazair da ci gis muy daq tawasul ci daraje nit ku baax waaw tegtaloo ni laysa jaahazil jaahi man ak euh, min ak tasbihi wax ni benn tegtal ci alquranul karim rootu ci wax ni amul benn yonent bu mas def bu ko mas a def nekkul Muhammad nekkul Saalix nekkul Muusa nekkul Ibrahim mu wax ni addu'a muxul ibadati te al ibadat jaamu yàlla maanaam al ibadatu yàlla rek lañ koy def moom rek lañ koy def moom nag muy doon laaj mu ni da cee mas a waxtaan ak benn borom xam-xam nee na ni ko Serigne Touba day nee na baana li kulli man la u maqulu anna wasilati huwa rasul ci ni mu indee euh, laaj bi nee na mu ni ma yéen daal xamu leen fi ñuy sàkk fi ñu sukkandikoo euh, ci ci ci islam te mooy alquran ak sunna ni ma Serigne Touba nee na zahara li anna atisaman bil kitab wa bil hadisi mustafa huwa rasul nee na moom foofu la sukkandikoo ci way wow sëriñ bi wax ni ma su may waxee ak lislaamu sharia te loolu moom euh, la ñu wax loo yow ngay wax at tasawuf du ñu masa dëppoo mukk lan mooy sa xalaat ci li nga xam ni moom la mbokk mi wax ak li ñu werante loolu mooy mooy waxtaan wi tey mooy waxtaan wi lépp mooy léegi nii Aboubacar Jazairi mi wax nañ moom wax nañ ci aqidatul mu'min benn téeréem li mu wax ne ñaan ci barke diw loolu mës ta baax dafa mës a bon ku ko def def nga bàkkaar te boo deewee dem safara kooku moom mawqifam dafa leer ndax dafa am fu mu far ba noppi moo tax léegi nag loola muy wax noonu ñoom ñi nga xam ne dañoo tere tawasul amul kenn ku wax ne yonent bi moo wax ne laa tawas laa tatawassalu maanaam yonent bi am nas bu koy teree amul ñii tere dañoo wax ne amul luy digle amul luy digle nag dëgërul ndax bu ma amee luy digle rek fi mu toll nii sa wax ja day day randu da nga ne yow yonent bi kenn tawasul ci moom ndax lam yaqum dalilun buy buy tegtale loolu amul dalil buy tegtale loolu léegi nag su ma fexee ba indi dalil buy tegtale loolu yow say wax waxatuñ ko comme wax Abu Bakr Jazaï rek waxu docteur Ahmed Loog waxu Albaneek waxu kii yëpp day tege fële ndax xadisul ama mi ngi fi te Ahmad ibn Hanbal dafa wax ne xadisul ama dafay tegtale tawassul ci yonent bi euh, euh, Izz ibn Abdissalaam wax ne day tegtale loolu Eh, abidi sindi wax ne day tegtale loolu tabaraani wax ne loolu lay tegtale borom xam-xamu hadis yi wax ne loolu lay teg tegtale boo demee ci hadis bi fiñ ko teg maanaam dañ ne fiqu buxaari buxaari xam-xamam yaa ngi koy xamee fi muy teg baab bi fi muy teg hadis bi hadis bi fan la koy teg moo lay won ne lii la ci gëm bu fekkee ne eh, buntu njàpp lam fay teg lépp ay hadisu lan la ay hadis njàpp léegi borom xam-xam yi hadis yi fan lañ teg hadisu ama bi da ngay dem ci mustadrak mu bind baabu salaatil xaaja tegal la fa kon kon kon kon kon fan la ko teg fu ñuy ñaanee aajo la keneen tarxibu tarxib da koy teg baabu salaat baabu tarxibi fi salaatil xaajati wa duaaiha kon fan la ko teg fu ñuy ñaanee ñaan gi ak ñaan la gu ñuy ñaan te li muy tegtale mooy dañuy tawasul ci yonent bi boo demee ci eh, saxi ibnu xusayma noonu la koy tegee baabu jaamii duaa boo demee ci nasaa'i baabu maa yaqulu iza raahu shay'un nit bu amee lu ko tiital lan lay wax mu indi la xadis bi kon xadis bi boo amee lu ko tiital rek war ko mën a wax war ngaa mën a tawasul ci barke yonent bi kon tawasul ci barke yonent bi loolu ñëpp loolu la ñu wax ne loolu la xadis biy tegtale te ñi ko tere won dañ ne xadis bu koy tegtale moo amul ñun indi nañ xadis boo xam ne muttafaq ala sihatihi dañoo dëppoo ci ne lu wér la moo tax moo tax euh, maanaam li ma bëggoon a leeral ci kaw fii Euh, bi may tàmbali loolu wax ne maanaam euh, lu tax ma ciblé ne euh, sëriñ bi laay jël ay ay ay waxam mu nekk référence bi nga xam ne moom la ñu indee ndax kilifa gu nekk kilifa diine goo gis rek day tawasu ci yonent bi ak ku manti noonu murit tijaan xaadar laayeen sëriñ boo dem am na ay abiyaat tawassul bi nag moom dafa siiwee ci bari lum koy def maanaam léegi wax naa leen ci xal bii cinquante tawassul maanaam benn kii hmm? man léeg-léeg nga gis benn sëriñ boo xam ne tawassul bi benn lay doon maanaam ñëpp gëm-gëmu tawasul ñëpp ko amandoo waaye nag moom mooy ëpp wala lu muy bari lu koy def mo loolu ci misaal yi rek doy na ci lii ba ba alwafa amee ba léegi moo fi nekk kun lii sarmadan bi jaahil mustafa waliyahab ilman wa sidqan wa wafa yàlla maa ngi lay ñaan ba sarmadan nga may ma ci barke yonent bi xam-xam ak dëggu ak kóllëre ak wafa waruddanii wal tughnini bil Mustafa yàlla nga ma delloo yàlla nga ma oomal ci barke yonent bi anil wasaa'iti yàlla nga ma yàlla nga ma doyloo wëlis keneen ci barke yonent bi wajud lii bil wafa maanaam xoola lii moom la lii moom la ñun liñ tiim lépp moom la xasida goo jàng da ko ci gis jërëjëf xam naa laaj bi ñuy mujjee ndax waxtu bi mel na ni jeex na maanaam ñu ànd ci tawasul ci ñu ànd ci tawasul ci barkeb nit ak ñi ci àndul ñu ci ëpp waaw loolu rek ndax waxtu bi waaw. léegi man loolu li ma ciy kii rek man barki fan yële ba may waaj a ñëw dañoo amoon benn am am am euh, njàng mu ñu doon jàng ci classe bi jékki-jékki docteur bi daan ne tawasul ci yonent bi dafa araam ma ne ko yàkka na ko wax léegi boo ma indilee ñaar man ñaari téléphone a ngi nii ak lu ma yor ak lépp yow yaa ko wax ak kan Ibn Taymiya ak kan bari wuñ <laughs> im tayme moo ko wax bi mu ko waxee albani daan ne dëgg la docteur Lo daan ne dëgg la léegi euh, Mouhamed Abdou Wahab daan ne dëgg la Aboubacar Jazaïr daan ne dëgg la mu jeex ñu ñu gis ñëpp daan ne dëgg. <laughs> jërëjëf jërëjëf sëñ bi nañ la bu baax baax ci leeral yu am solo yi ñu ngi lay sant ci turu mu assasatul Wafa bi ko ko liman ñaan yàlla mu guddal saw fan. te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel jërë ngeen jëf